léegi nag laaj bu njëkk bi mooy est-ce que al imam muslim kese mooy ki nga xam ne moo solo xadis bi ñu ne la noo xadis bii nii al imamu jiitu woon na ko ci sëriñam di al ahmad ibn muhammad waaye na ko abu daawuda daal dina solo na ko noon ak al imamu maaja al rahmatullahi ala muslim mu ngi ci xadis bu gudd la nag kitaabul imaara baabu wujuubi alwafaa'i bi bay'ati alxulafaa waaw buntu bii gisoon nañ fi ay xadiis mooy kitaabul imaara buntu jiit jiite jiit jiite baabu wujuubi waruk alwafaa matal bi bay'ati alxulafaa xulafaa yi nga xam ne ñoo fi toogal ñoo fi wut yonent bay saa saa jiit yi Ah, bu boobaa ñu leen di topp daa war ñu leen di topp di wat di maf di wat matal topp gi nga xam ne jaayante gi ñu jaayante moo ak topp gi leen di topp mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb wa Ishaq ibn Ibrahim mu ne haddathana nettali nañu Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala mu ne wa Ishaq ibn Ibrahim ci ñaari sëriñ la ko al-imaamu Muslim daal di jële muy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah muy Abu Yaqub al-Hanzali an-Naysaburi al-Marwazi gënoon a siiwe ci Ishaq ibn Rahawiya rahimahullahu ta'ala qaala mu ne mu ne qaala Ishaq sama sëriñ bi ma mujjee tudd nag nee na axbarana xabaare nañu wa qaala Zuhayr moom noonu la ko nettalee bi may nettalee hadiis waaye sama sëriñ mu njëkk bi Zuhayr ibn Harb moom dane haddathana nettali nañu wa Jarir muy Jarir ibn Abdil Hamid ibn Jarir ibn Qurt ibn Hilal ibn Abi Qays Abu Abdillah al-Kufi ad-Dabbi ar-Razi al-Qadi juge la woon rahimahullahu ta'ala an al-A'mash moo ko jëlee ci al-A'mash di Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi rahmatullahi alayhi an Zayd ibn Wahb mu jëlee ko ci Zayd ibn Wahb al-Juhani Abu Sulayman al-Hamadani kii moom muhadram la moom daa nekkoon ci yoon wi di ñëw ci Yonent bi alayhi salaam bi mu nee ci yoon bi eh, eh, bi mu agsee ñu ne ko yéen yeneen saa salaam génn naa dina comme moom ak Sunaabih yi ñoo <laughs> ak Sunaabih yi moom itam looloo ko dal waaw ay sàll ah. moom ci yoon bi moom bi muy jógee dëkkam di ñëw yonent bi saa saa mu ngi doon dund yonent saa salaam la doon ñëw ngir seet ngir ñëw ci moom waaw allahu akbar mais mu agsi Medina ñu ne ko mais yonent bi saa saa génn na àddina yaa quelque quelque fan. fan yu mu ngi rek génn na moom génn na àddina yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam gaañu na gaañu na gaañu na fan yi Allahu akbar mu dem mu mu kii quoi waaw loolu moo tax moom nekkul saxaaba muxadram la voilà an an Zayd ibn Wahb al-Juhani rahimahullahu ta'ala ni Zayd ibn an Abdurrahmaan ibn Abdi Rabbil Ka'b mu jëloon ci Abdurrahman di doomi euh, jaamu borom Kaaba gi waaw <laughs> noonu dina tudd woon mais waaw ah, Abdu Rabbil Kaaba la Rabbil Kaaba booy kat mooy Allah <laughs> daa bokk ko sa way wala mooy Yàlla jaamu Rabb borom Kaaba gi waaw waaw <laughs> ah, moom mii nag kële moo ko moo ko sut moo ko mag moo ko moo doon mais mooy riwaayatu da gis al akabir anil asaaxir waaw euh, mooy moom nii moo féete suuf ci ay at te bokkul tabaqaak sax Zayd ibn Wahb moo ko gën a màgg Zayd ibn Wahb muxadram la ci ñaareelu tabaqa bi la bokk alors que moom nii mooy état yi ñu def ruwaat yi étape yi seen classe yi bopp moom nii troisième bi la muy Abdurrahman ibn Abdi euh, Rabbil Ka'bati al-A'idi yu am ñu ne as-Sa'idi la al-Kufi te loolu moom la ñoom Imaamul Bukhari ñooñ noon lañ ko kii as-Sa'idi yu rahimahullah imaamul euh, haafid ibn Hajar ci Taqrib at-Tahdhib mu ne siqa kon nag moom nii mu ne qaala mu ne daxaltu daxaltul masjida gis nga kon contexte bi tax Abdallah ibn Amr ci ban contexte la waxoon hadith bi euh, Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Kaaba mu ne dama dugg al masjida jàkka ji euh, ban jàkka ah dañ déglu ba ci kanam ma xam. fa ida abdallah fa ida abdullah ibn amr ibn al-as jalisun fi dillil kaabati kon kay xam nga man jàkka la <laughs> ku doon laaj ndax kaaba gi jàkka la kaaba gi jàkka <laughs> mooy première jàkka waaw inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi makkata borom bi wax néeg bi ñu njëkk samp def ko ngir ñuy màggal yàlla di ko jaamu mooy bi nekk bakka te bakka mooy makka <laughs> waaw mu ne daxaltul masjid kon damaa dugg jàkka ji kon xam nañ ne kon mooy ci xaramul makki ci al ci kaaba gi la dugg waxuñ la ci lu ñuul loolu mu ñëw ubbi ko dugg ah déedéet mooy enceinte bi loolu jàkka la voilà imam bi buy julli du dugg ci biir kaaba gi ci biir ubbi affaire euh, bi dugg ci biir di julli non imam bi en face kaaba gi lay taxaw nit ñi tamit taxaw ñu def cercle comme que dafa wër ñu def ay cercle moo tax imam bi am na ñoo xamante ne ñoom imam bi ñooy jàkkaarloo ndax imaam bi fi muy jàkkaarloo am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi en face ci moom di xo di kii mais ci beneen côté ñoom ñëpp ñu wër kaaba <laughs> voilà <laughs> mu ne qaala daxaltul masjida damaa dugg ci jàkka ji fa ida abdullah ibn amr ibn al-aas ma fekk abd abdullah ibn amr ibn al-aas anhuma jaalisu mu ngi toog fii zillil kaabati ci keru ji mooy kon dafa wéeru ci kaaba ji keru fekk bi muy dugg amoon na naaj mais ñoom moom mu toogee ci ker gi nekk fàttaliku li Seydina Muusaa waxoon dañ taxawoon ci keroog alayhi salaam bi mu kii ndootal soxna yooyu ba pare summa tawalla ila zilli la borom bi wax ginnaaw gi mu dem ci ker gi waaw doo nekk ci naaj wi naan damay lii mooy wane ne man damay jaamu yàlla ci naaj wi lay nekk yaa yaa nara sa bopp yow xamoo boo xamoon boo xamoon di nga xam boo xamoon dinga xam boo xamoon boo xamoon li nga xam fii zilli kaaba mu nekkoon ci peggu kaaba gi ci keru kaaba gi wan naasu mujtami'una alayhi nit ñi nag ñu ngi ko wër waaw ñu ngi toog ci wetam moom mu toog nit ñi nekk wër ko noonu fa ataytuhum mu wër ko mooy pa fi mu wéeru daa am ñu nekk ca gannaaw sinon ñooñ beneen côté bi dañ ne non mooy mooy bo kii demi-fer ko quoi voilà <laughs> moom koy wax ak bay bee nga wax lu leer ila la waaye ñoom nan lañ koy déggee kaaba gi ni mu yaatoo mur boobu moos carré boobu ni mu yaatoo bu dee daa wéeru ci kaaba gi ñeneen ñi wër ko buñ ko wëree kay mooy ñeneen yaanaa beneen côté bi lañ nekk noonu lañ koy dégg maa xam nga ndoxul noonu demi-cercle mooy <laughs> voilà voilà walla <laughs> waaw fa ataytuhum nee na nag ah man itam bi ma ñëwee fekk leen seen xaal muy loolu ma dikkal leen fa jalastu ilay ma ñëw toog ci wetam toog noonu comme fi ñépp toog di ko déglu fa qaala ma ma dajeeg muy wax di jàngale xadiis di wax ne kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa ci la nettali affaire bii nag léegi duñ ci jaara sauf que sauf que nañu déglu xadiis bi dafa gën a gudd li imaamu Nawawi li mu leen nettali na yonent bi alay saa saam wax kese lay imaam al imaam rahimahullah yem waaye nañu continuer imaam Muslim leer indi na mbir mi mu continuer ginnaaw li ñu gis fii ci xadiis bi ne dañoo nekkoon a yonent bi alay saa saam ci ci safar fa nazalnaa manzilan fa minnaa man yuslihu xibaa'ahu wa minnaa man yantazil wa minnaa man huwa fii jasarihi ba ni mu jeexee ba yonent bi saa saam di wax naan bu keneen ki ñëwee fa in jaa'a aaxaru yunaazi'uhu fadribuu unuqal aaxar ba foofu bu keneen ñëwee nag di ko xëccoog moom ka ngeen njëkk a jaayanteel keneen ñëw di xëccoog moom nguur gi kii boobu nu mu tudd imaara gi mooy jiite gi xilaafa gi dóor leen doqam waaw dóor leen doqam léegi foofu. foofu la xadiis la waxu yonent bay saa saa foofu la yonent kii yemale wax bi mais xoolal riwaaya bi xoolal riwaaya bi i léegi Abdurrahman mu ne bi mu waxee lii ne lii la yonent bay saa saa wax fa danawtu minhu ma gën a jege ci moom fa qultu lahu ma ne ko man Abdurrahman anshuduka Allah maa ngi lay dagaan maa ngi dagaan yàlla bi di la ñaante di la ñaante yàlla tax a anta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yow yaa dégg lii ci yonent bay sa sab xam nga lu mel lii la Abdurrahman ibn Yazid waxoon waxoon Zurayq wala Ruzayq moom la waxoon Ruzayq keroog li ñuy gi farin woog tay mu ne ko ndax yow lii yaa dégg ah, Miqdam ni dégg na ki nga xam ne mooy euh, euh, saxaaba bi muy kii euh, Uqba ibn Amr yaa ko dégg mu wax lii moom mu jële ko ci yonent bi an sallallahu alayhi wa sallam mu daal di boo tànk yi waaw aw moo no Awf ibn Malik waaw est-ce que yaa dégg léegi nga dégg Awf ibn Malik Abul Miqdam ne ngoo ko dégg Awf ibn Malik daal di koy wax mu boob nay wallah waaw wat naa ci yàlla ne maa ko dégg laa wax waaw man nii maa ko dégg waaw man maa ko dégg taxawoon nañ waxoon nañ la loolu du tiiñalaate ak ñàkk wóolu mais ngir wóorlu la waaw te kuy bañ ñuy wóorlu say wax waxoon nañ la defal attention ci ay waxam waaw kuy bañ boo waxee ñu koy vérifier wala ñu lay laaj est la demee lii nga wax ñun moom koo ko ci wax jàpp nañ koo gëmul walla da ngaa bëgg remettre en cause alors que waa ji daa bëgg lu leer kese lu tax jàppoo ko noonu lu tax nga am ñaaw njort waxoon naa la gars moom fi la nekk ah yow nangam dinañ wax lépp ba duñ la tontu sa waay laisse tomber ses paroles ses propos moom bu ko jàpp waaw. <laughs> waaye day leer lu moom muy mer kii ne Abdurrahman bii tamit ibn ah Abdi Rabbil Kaabati waaw. <laughs> moom da ñëw na fi rabbal kaaba borom kaaba gi saa yi ñëw na ci kaaba gi fekk fi xiiwal mu ne Abdallah ibn Amr mais damay dagaan damay lay dagaan yàlla te yàlla tax di ñaan te yàlla tax yow yaa dégg lii yonent bay saar saab wax ko yaa ko dégg ci ndawal yàlla sallallahu alayhi mu ne fa ahwa ila udunayhi wa qalbihi bi yadayhi nee na mu daal di joxoñ udun ila udunayhi ci ay ñaari eh, noppam def nii loxoom ñaari loxoom loxo càmmoñ bi ndejoor beeg càmmoñ bi jëmale ci loxo ci noppam wa qalbihi bi yadayhi waaye jël loxoom tamit wane ci xolam teg ci dënnam ñaari loxoom teg ci dënnam wa qaala mu ne sami'tu sami'athu udunaya mu ne ko sama ñaari nopp yii ma la wan yow mii moo dégg wax jii ma leen nettali wa wa'ahu qalbi sama xol daal di koy takk fa qultu la mais nag Abdourahman nee na ma ne ko waa mais comme que lii yaa ko dégg conent waaye saa saam hada ibnu ammika Muawiyatu ya'muruna an na'kula amwalana baynana bil batil wa naqtula anfusana wallahu yaqul ya ayyuhal ladhina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili illaa an takuuna tijaaratan an taraadin minkum wa laa taqtuluu anfusakum inna Allaha kaana bikum rahiimaa waaw nee na ma ne ko mais léegi yow lii yaa ko dégg coono tubaab saa saa mu ne ma waaw. ma ne ko mais yow hada ibnu ammika waa sa doomu baay tëf bii nag sa doomu sa doomu baay tëf bii di Muawiya parce que ñoomay mbokk lañ mooy Abu Sufyan <laughs> man nañ ne baay tëf la ci euh, Amr ibn al ci Abdallah ibn Amr ibn al-As voilà <laughs> ñoom ñëpp min Quraysh mu ne ko yow sa doomu bokk bi sa doomu baay bi ah di Muawiya mu ngi nii yëpp murna di ñu dugal an di ñu digal an naqula amwaalana ñu lekk ñuy lekk suñuy alal yi baynanaa suñu diggante bil baatili ci caaxaan ci neen waaw ci neen wa naqtula ñuy faat anfusanaa suñu bopp wallahu te yàlla nag dana yaqulu daa wax ci alquran comme ni nga ko xamee yaa ayyuhalladhina amanu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm laa taakulu ngallawaay bu leen lekk amwaalakum seen alal yi na baynakum seen diggante bi bil baatili mooy bu ñenn ñi di lekk alalu ñeneen ñi ci neen illaa lu dul booy lekk alalu keneen daa war a nekk an na mu nekk tijaaratan loo xam ne ci commerce yaxantu boo def am njaay nga am moom lu mu am nga soxla ko jël alal jox ko jël la nga soxla ci moom mu jox la ko lu dul mu nekk loolu an taradin ci njaay moo xam ne nag mooy waa ji da koy gërëmaa pas njaay moo ko forcé waaw mooy ci kii bi nag sam ci teeyu koy joxe ngay lekke lool ngay jënde ngay jënde loolu ci moom waaw lu dul lool wala lu la may tijaara mooy ci suufu tijaara mooy loo xamante ne ni mooy lu mu la may wala taqtulu te bu leen faat anfusakum seen bopp inna allaha dëgg dëgg borom bi kaana daa nekk te du deñ nekk bikum ci yéen jaam yi raxiima aji yërëmalaa ngir jaamam yi nee na bi ma ko waxee lii qaala ne fa sakata saa Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As daal di ne teg diir summa qaala ginnaaw gi mu ne ma ati'hu fi ta'ati llah wa'sihi fi ma'siyati llah mu ne ko topp ko mooy Muawiya mooy xalifa bi topp ko ci li xam ne fi ta'ati llah ci li nga xam ne topp yàlla la lu yàlla digle la ak loo xamante ne du lu xaram lu yàlla xaraamal topp ko ci loolu ci topp lépp loo xam ne lu mu leen digal la ci topp yàlla topp leen topp ko ci waaye wasihi na nga ko mooy bu ko topp fii ma'siyatillah loo xam ne mooy yàlla la man ibnu amr abdallah maa la ko wax ibnu amr ibn al-aas ta attention <laughs> xam nga abdallah ibnu amr ibn al-aas mi temps yi bàyyam moo doon gouverneur de l'Égypte muy am muy amr ibn al-aas eh? parce que Amru ibn xanaa Abdullah ibn Amr ibn al-As mi bo euh, moom la Muawiya bi mu nekkee xalifa xam keroog ñuy gis naan euh, lamma daxala Muawiya al-Kufa ma ne keroog gan am la si gis nañu kii de xadis boobu gisoon nañu ko ah bi Muawiya duggee al-Kufa dugg Kufa waaw ah bi mu duggee li nga xam ne mooy Kuufa après bañ naan la ci la Abdallah ibn Amr ibn al-As la woon ñoom Shaqiq ibn Salama ne ñu jëwoon seeti ko après mu jàngal leen ab xadis waaw waaw jàngal leen xadis bi nga xam ne moom la leen euh, euh, moom lañ gisoon keroog moom lañ gisoon léegi euh, mooy léegi xadis boobu euh, euh, moom laa lay seetal waaw xadis boobu moom laa lay seetal wala wala wala dinañu dinaa ko gis <laughs> dinaa ko gis ndax biñ ko gisee yàggul waaw waaw mu mu mu ne léegi nag Seydina Abdullah ibn Abd Amr ibn al mi boobu bi nga xam mooy l'an quarante et taxawoon nañ ci ba ñu leeral la kañ la yoon euh, Muawiya ñëwoon fi nga xam ne mooy Kuufa ak yooyu bañ waxoon la mooy euh, amul jamaa jamono ji nga xamante ne nii ah mooy kii nu tudd waay Euh, Seydina al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ci la ci la dewoon day bàyyi xilaafa gi waaw day bàyyi xilaafa gi bàyyi na ko euh, ngir euh, jox ko ki nga xam ne mooy Muawiya ibn Abi Sufyan waaw boobu la woon bi nga xam ne loolu am na ci la dugge woon li nga xam ne mooy Kufa loolu am na luñ ci waxul woon mooy ne Muawiya keroog dafa bëggoon a fal Abdallah ibn Amr mii la bëggoon a def l'émir de Kufa mu nekk le gouverneur de Koufa léegi kii ne ko al al al al Walid ibn euh, kii ma al Walid euh, al Mughira ibn Shu'ba al al Mughira ibn Shu'ba euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu saxaaba la bu dëkkoon Taïf boo xam ne Taïf la cosaanoo yàgg nañ fee ay mbiram moom moo ne moo ne kii moo ñëw ne eh, eh, kii Seydina Muawiya ne ko yow ah yow nan ngay joxe yow yaa ngi yaa ngi jox kii baayam yaa ngi ko fal mu nekk njiit fi nga xamante ne mooy Égypte nga jël nga bëgg a jël doom bi jox ko kuufa yow léegi nga nekk seen diggante loolu baa wóor naam <laughs> léegi après ci la ko sëy naa mu Muawiya bàyyee euh, defu ko gouverneur foofu waaw daal di fal euh, al-Mughira ibn Shu'ba ba nga xam ne bon euh, moom Seydina Omar defoon na ko gouverneur foofu tamit voilà <laughs> léegi moom mu fal ko kon Abdallah ibn Amr kon loolu lu lu ama am solo la léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ci la euh, moo tax mu ne ko nag atiu voilà mooy bàyyi ma doon gouverneur de l'Égypte muy Amr ibn al-As euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda léegi nag <laughs> kon mu ne ko toppal Muawiya mu ne topp ko atiu fi ta'atillah loo xam ne ragal yàlla la topp yàlla la topp ko ci loolu waaye loo xamante ne mooy yàlla la wa ansihi na nga ko mooy waaw ci loo xamante ne nag mooy yàlla la lii la yonent bi alei saatu salaam jàngale waaw lii la waaw lii mooy li nga xamante ne moom la yonent bi alayhi salatu wasalam daal di jàngale waaw kon loolu lu ama am solo la waaw te moom lañ gis laa ta ci hadis bu njëkk biñ bi fàttali nañ ko ci jotaay bi yi ñu génn rek bu ibn Abdallah ibn Amr bi ah que alal mar'il muslimi as-sam'u wa at-ta'a waaw ki nga xam ne daal euh, euh, euh, nit ki nga xam ne al mar al muslim kooku daal li war ci moom waa ji nga xam ne cam si nga xam ne jullit la mooy dégg topp waaw bam des lam des li nga xamante ne nii mooy lan hein Eh, eh, eh, bam ci lu ko neex lu ko naqar illaa ay yu'mara bi ma'siya lu dul ñu digal ko li nga xam ne mooy mooy yàlla bu dee mooy yàlla la fala sam'a wala ta'a waaw waaw amul loo xamante ne nii mooy dégg amul topp waaw amul dégg amul topp kon nag affaire bi loolu la ko wax waaw kon loolu la wax Abdurrahman nii na ko nag loolu la ah. mooy topp ko ci li nga xam ne rek topp yàlla la loolu topp ko ci waaw waaye lépp loo xam ne mooy yàlla la moom loolu bu ko ci topp waaw mu ne xadiis bi lii kon xadiis bi eh, nii nii la ñëwee waaw nii nii la ñëwee dëgg dëgg dëgg dëgg waaw nii la ñëwee kon insha allahu taala kon nag mu des njàngat yooyu eh, moo mooy loolu nag eh, mooy Euh, dañuy bàyyi ba bii di ñëw ah dañuy ba bii di ñëw léegi hadis bi nga xam ne moom lañ gisoon mooy bi ñuy gis ci baabul xuluq voilà foofu lawoon woon boobu lawoon woon euh, xam ne masruq masruq la woon shaqiq en fait shaqiq ibn salama di abu wa'il da ko jële ci masruq masruq ibn al ajda' abu aisha Ah, radiyallahu taala ah, rahmatullah alayhima ay ñoom ñaar ñëpp muxadram lañ comme ah, kii ñu Abdullah ibn kii eh, Wahb ibn kii ñu ñu gis léegi eh, Zayd ibn Wahb bi mooy ñoom ñëpp ay muxadram lañ fekke nañ jamono yonent way sa sa mais jotuñ koo gis ci la doon wax ne dañoo duggoon ci Abdullah ibn Umar Amr ibn al mu tudd waxtaanu yonent bay bu mu ñëwee Muawiya ci yonent eh, Kufa mu naan lam yakun faahishan waaw fa qaala lam yakun faahishan wala mutafahisha yonent bi alayhi salaatu salaam ne nekkuloon koo xam ne ay waxam da doon génn gàmm waaw mooy wax yu vulgaire waaw wala mutafahisha voilà mooy hadis boobu noonu euh, euh, euh, boobu la woon boobu lañ gisoon nettali bi la doon wax sànq ne la moom mii bokkoon na ci délégation Seydina Muawiya boobu noonu Euh, moom Seydina euh, muy euh, Abdallah ibn Amr ibn al-As waaw waaw kon loolu lu ama am solo la te teewu ko wax li nga xam ne mooy ni mu demee woon léegi nag loolu mu ngi woon chapitre kii bi la mooy bi ñuy wax ci rafet jikko foofu lañ ko gisoon mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkuloon faahishan wala mutafahisha muy baabu husnul xuluq euh, foofu lañ ko gisoon waaw moo doon xadis numéro six cent vingt cinq ba pare ne inna min xiyaarikum ahsanukum axlaqa bokk nañu gën ci yéen mooy ñu gën a rafet jikko foofu la ko indi woon foofu la doon wax liñ doon wax sànq naan moom naroon nañ ko def gouverneur u Kuufa sax moom Abdallah ibn Amr ibn al waaye teewul neewul bon man daal Euh, xalifa bi moom euh, voilà du ma wax gaay li mu wa mu ne leen mu ne waa ji topp ko ci loo xam ne euh, du mooy yàlla ci topp yàlla waaw atiu topp ko rek ci loo xam ne mooy kii la neex na yàlla ak luy to lu lu yàlla gërëm loolu topp ko ci waaye nag mooy ko ci li nga xamante ne nii wa ansihi mooy ko nag ci loo xam ne mooy yàlla la boo gisee ne li lay digal mooy yàlla la ah nga bañ loolu moom bu ko topp kon nag mu ngi noonu kon bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di gis kon gis nga kon xadis ñu ngi guddi léegi njàngat yi ci nekk ak yëpp ak lii nga xam ne moom la Abdurrahman ibn Abdi Rabbil Kaaba wax euh, ñu xool affaire boobu nan la fa demee fan la leen Seydina Muawiya digal leen mooy yàlla euh, ak digal leen ñuy rey seen bopp <laughs> ak di lekk seen alal yi ci li nga xamante ne nii mooy ci caaxar loolu euh, <laughs> dinañu ko gis insha allahu taala